imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi mu ne wa minha bokk na ci li ñuy jànge ba léegi mu ne annahu yonent mi alayhi salaatu wa salaam ahrama min al ji'rana bi umra wa kaana daaxilan ila makka wa haadihi hiya sunna liman daxalaha min tariiqi at-taa'if wa maa yalihi wa amma maa yaf'aluhu kathiirun mimmaa laa ilma indahum min al-xuruuji min makkata ila al-ji'raana li yuhrima minhaa bi umra thumma yarji'u ilayhaa fa haadaa lam yaf'alhu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wala ahadun min ashaabihi albatta wala stahabbahu ahadun min ahli al-ilm wa innama yaf'aluhu awaamu nnaasi za'amu annahu iqtidaa'an bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghalitu fa innahu innama ahrama minha daaxilan ila makka wa lam yaxruj minha ila al-ji'raana li yahruma minha fa haadha lawn wa sunnatuhu lawn wa billahi at-tawfiiq imaam Ibn al mu ñëw nag ci masala boo xam ne nañu wax li mu wax ba bare nañu wax li mu wax dane annahu bekk na ci liñ ci jàng que ne annahu yonent mi alayhi salaam ahrama min al-ji'raan dafa armal ji'raana bi umra ngir umra ji mooy dafa armal de min bi min min fu may jóge la ibtidaaiya mooy dafa jóge Ji'irraana armaale fa ngir dem umra ji Makka bi mu paree ci xisaaru Taayif ak ghanaa'im yooyu wa daaxilan ilaa Makkata mu ne nag moom kon Ji'irraana la jógee dugg biir Makka ngir umra ji armaal mu ne wa haadihi hiya sunna lii nag mooy sunna moo jóge ci biti ñëw armaal ñëw dugg Makka li man daxalahaa képp koo xam nag dafa dugg min jihaad min tariiqi Taayif wa maa yali koo xam ne Taayif la bàyyeekoo. ak li nga xam ne mooy li topp après Taïf ñooñu li gën mooy ak li nekk ci wetam mooy côté comme Hawazin nag ñooñu sunna mooy bu ñu bëggee lii sunna bu ñu bëggee armal ñu jaare foofu bu ñëwee ba foofu ñu armal à partir de Dji'irrânah pour dugg Makka mu ne wa amma ma maa yafaluhu kathirun mimma la ilma indahum mu ne kantaa li nga xam ne moom lay def ñu bari ñoo xam ne amuñu xam-xam mooy xam-xam newul fa ñoom mooy ju mooy yi nga xam ne mooy lamdaa yi minal xuruuj ci génn gi ñuy génn min Makka jóge Makka génn Makka ilal Ji'irraana dem Ji'irraana mooy ño jóge Makka nekk biir Makka génn dem ba Ji'irraana li yuhrima minha bi ngir daal di fay armaale ab umra ah summa yarji'u ilayha ginnaaw gi ba mu jógee Makka dem ba Ji'irraana ne dafay armaale duggaat Makka ngir ngir ngir umra mu ne fa hada lii nag moom loolu nag mooy li nga xam ne lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lii moom yonent ma ne saa saa masu koo def wala ahadun min ashaabihi albatta kenn ci saxaabaan yi masu def du tout wala stahabbahu min ahlil ilmi kenn tamit ci boroom xam-xam yi soppul mbir mi jóge biir Makka bëgg umra génn ba Ji'irraana armal duggaat biir Makka loolu la ne yonent ma lay saa saa masu koo def saxaabaam yi kenn ci ñoom masu koo def du tout albatta wala stahabbahu ahadun ahlil ilm kenn ci boroom xam-xam yi daal lu koy sopp wa innama yaf'aluhu awaamu naas waaye dëgg dëgg ñi nga gis ñuy def nii ñooy ñi nga xam ne ñooy lamdaay mooy awaam yi xamuñu moo tax ñu koy def zaamu ñoom ñoom de nee nañu annahu iqtida'an bin nabi wa ghalitu wa ghalatu mooy ne ñoom dañoo jàpp ne lii ñuy def nii dañ koy def ngir roye yeneen bi alayhi salaatu salaam pour ñoom le fait que umra yi Ji'irraana gii ñu gis yonent bi alayhi salaatu salaam def jógee Ji'irraana ñëw Makka lool nag moo tax ñoom bu ñëwee biir Makka hmm, bëgg bëgg euh, umra ni ñuy def dañuy dem ba Ji'irraana ndax nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa masa armal ñu ñëw ba foofu daal di fay eh, daal di fay armal ngir mën a duggaat biir Makka. mu ne loolu ñoom wa ghalitu zaamu dañu jàpp ne la lool bi ñu koy def iqtida'an bin nabi wa ghalitu voilà lu ñu jàpp ne dañuy roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ñoom wa ghalitu njuum dañ njuum gu rëy ndax lan fa innahu moom alayhi salaatu wasallam innama dëgg-dëgg ahrama dafa armal minha minal Ji'irraana mooy dafa armaale Ji'irraana daaxilan ilaa Makka di dugg Makka walam yaxruj minha génnewul biir Makka ngir dem ilal Ji'irraana ba Ji'irraana li yuhrima minha ngir man faa armaale duggaat biir Makka mu ne fa hada lawnu lii benn melo la waaw mooy jóge Ji'irraana armaal dugg biir Makka benn mbir la mooy mooy li awaam yi def lu bëgg a wax mooy jóge biir Makka voilà ñëw ba Ji'irraana armaal ngir duggaat biir Makka ngir umra mu ne loolu law nu benn melo la melo la day benn mbir la waaw wa sunnatuhu lawn sunnaa yonent mi alei satu salaam beneen melo la bu wuteeg melo yi li awaam yi def wa wa billaahi nekk na te ci buur yàlla tawfiq mooy lay jaare dëppnd dëpp dëppale buur yàlla mooy dëppale ku mu neex ci yiw euh, léegi lii la wax waaye mu jàll ci beneen mais fii am na lees soo xam ne mooy imaam Ibnul Qayyim en fait lii nii mu wax mooy ne lim ne awaam yee koy def <laughs> mooy ne affaire boobu noonu du affaire awaam mooy même bu dee ne mooy ñi koy def mais ma ne même ñi nga xam ne sax ñooy jóge fële Taïf wala yu mel noonu di armal ci à partir de Ji'rana pour dugg Makka am nay awaam yu koy def mais. mais ñooñ li ñuy def sunna la sauf que léegi boobu day léegi mooy fii dañu naan euh, imaam Ibnul Qayyim en fait lim ne awamee koy def loolu ak benn boroom xam-xam sopp ko ak kenn masu koo def ci saxaaba yi euh, loolu problème la mooy bu dee ne Ji'irraana ci boppam mooy waxam jooju noonu problème la waaw mooy dafa indi mushkil mushkil liñ naan mushkil la ni mu ci dogoo nii alors que mbir mi eh, ginnaa ginnaa c'est pas aussi catégorique masala bi c'est pas aussi catégorique parce que lan parce que mën na ne awaam yi dañuy def lool mais ay boroom xam-xam dañ koy def parce que affaire bi lenn la mooy léegi wax ji mooy Euh, parce que imaam Ibnul Qayyim lii mu wax nii mooy nit koo xam ne parce que masala bi yëpp lool la est-ce que nit bu nekkee màkk bëgg mooy mu nekk màkk ba pare waxuma koo xam ne bi muy aj ci tamattu la def faut que ça soit très clair ki nga xam ne tamattu la def tamattu tamattu ci aj mooy koo xam ne day aji parce que loolu gisoon nañu masala yi ci Zaadul Hujjaaj <laughs> moo tax ku dégg li imaam Ibnul Qayyim wax bi nga ne mu way yëf yi ba yëf yi dama naan la affaire ya lenn la mooy dafa am façon aj yi ifraat mooy koo xam ne dafa dafa yéene bi muy ñëwee ci miiqaatam makaaniya waaw moo xam selon fi mu jógee comme ni hadith Seydina Abdullah ibn Abbas bu waxoon waqata lana rasulullah waqata rasulullah sallallahu alayhi wa li ahli madina mu wax waa ah, waa waa yaman mu wax waa najd ñoom ñépp mu wax waaw ainsi de suite Zul Xulayfa Yalamlam Zaatu Irq bi ne Seydina Omar moo ko kii ak Qarnul Manazil ainsi de suite ak yooyu euh, mu ne léegi wax ji mooy ki nga xam ne day def ifraat mooy moom ak kese la yéene bu ñëwee ak kese lay def mu am kii def tamattu kooku ak kii def xiraan la wax jii may wax ci wàllu umra mooy ki nga xam ne tamattu lay def tamattu mooy day jël liñ naan deux pierres une pierre deux coups la def mooy ne nit la koo xam ne moom dafa ñëw di aj si mu armal bi muy armal mu yéene def umra ba pare bu paree ci umra ji mu aj kooku lañ naan tamattu tamattu la def al mutamatti kooku mutamatti la day def loolu léegi nag buur yàlla xéewal googu bu ko defal moo tax moom day rendi dara comme boo duggoon nañ ci détail yooyu dañu fii vraiment bëgguñu yàgg ci lii nii mu ñuy jëlal leneen léegi mu des keneen koo xam ne xiraan lay def xiraan mooy ki nga xam ne moom dafa yéene ne man sama aj ak sama umra laay boole aktu umra yi day dugg ci aktu at yi kooku mooy buy def li waa ifraat def moo tax innamal a'malu binniya mbir yépp ci yéene mooy ne ñaari nit gis kii di def ifraat kii di def euh, xiraan mooy damay dajale umra ji ak aj en même temps bu may wër kaaba gi wër di may wër wëru ifaada tawaaful ifaada bi ñuy def jouru aj gi boobu damay doy mooy dama ci duggaale ci biir tawaaf boobu sama tawaafu tam mooy umra bu may daw entre bu may dox entre Safa ak Marwa boobu it sama bu umra bi ji ciy duggaale ainsi de bu ma paree pare naa kooku mooy ci def xiraan léegi nag wax ji mooy est-ce que nit nit man na ne comme ki def ifraat voilà ki def ifraat parce que ñaar ñëli seen kaa leer na kii day def tamattu day def umra ba pare moom biir Makka parce que yéene woon na ko ca biti ne moom umra lay njëkk a def après def kii mooy man a euh, labbayka allahumma bi hajjin mooy bi hajjin wa umra mooy tamattu laay def mooy damay def tamattu dama leen di damay umra bi umratin wa hajj damay umra ba après ma aj loolu garaawul ki nga xam ne tamit bi hajjin wa umra mooy xiraan la def ko garaawul léegi nag mu des est-ce que waa ji nga xam ne dafa def ifraat wala si nga xam ne dafa defoon tamattu la bëggoon a def mais mu dem ba foofu mooy dafa war a umra ba pare ah du dafa war a umra ba pare après mu dool di aj wallahi suñu wax ji nar naa gudd parce que je vois que parce que en fait <laughs> je vois que euh, euh, mooy sincèrement même man ça mu gudd jamono jii may wax nii ça m'arrange parce que damaa war génn léegi ci loo xam ne lu manuma faa ñàkk dem waaw mais <laughs> tamit boo ko boo boo boo ko brosser dem masala mi du leer voilà moo tax léegi daal bon nañ bàyyi daal lu yàlla def noonu la nañ wax bu dee nag sama heure jot na ñu arrêté affaire bi beneen di ñëw ñu daal di koy àggale ci beneen bi mooy kon léegi reprenons fi ñoo xam ne moom lañ tegoon suñu loxo mooy man na dal ndaw si nga xam ne moom daf ñoroon tamattu lay doon moom mu tamatti la bi mu ñëwee ci eh, Makka zaadahallahu tashrifan wa takriman li ko dal mooy mu ñëw ba foofu xam nga dafa war a umra ba pare te umra mooy lan bu ñëwee lu muy def Kaaba ga la jëm day wër Kaaba gi après mu daal di lan def lan eh, mu def eh, ñaari rakkay tawaaf yi ci baree mu def sa'i bayna Safa wal Marwa mooy dox Safa ak ah bu ci paree mu wàññi karawam jigéen wàññi lay def du woto après moom pare na ci umraam waaw ah léegi nag après bu paree nag ci lay dugg ci aj gi yaa ngi yaa ngi dégg ci lay dugg nag léegi ci aj gi imaginer ndaw soo xam ne dafa ñëw ba foofu jour bi mu ñëw comme ci huitième jour bi ci weeru aj gi mu ñëw dem Kaaba ga bi mu nee ci yoon bi mu gis ay réglam mu gis ay réglam moom dafa armaaloon lan tamattoon mu tamattin la woon waaye mais manula umra pourquoi manula umra mais dafa gis ay réglam après man la après moom yow laa ko war a laaj c'est pas à moi que tu dois poser cette question man maa la war poser question boobu ne la yow lan moo tax lan moo tax manu ko parce que dafa gis ay réglam ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo wax sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha xadis mu ngi ci Sahihayni mu ngi Muwatta mu ngi way yow téere kii mu ne lan if'ali maa yaf'alu al-haaj mu ne yonent mi ne ko defal lépp lu kiy aj di def mooy ba mu ñëwee gis ko mu ne mu kii mu ne ko mu ne ko maalaki anafusti anafusti ndax dangaa dangaa kii mooy dangaa gis say say say sa mbaax say reen mu ne waaw mu ne ko defal lépp li nga xam ne moom la kiy aj di def suuf que bul wër kaaba gi voilà parce que mooy <coughs> du fa dugg parce que jigéen gi dafa gis ay réglam manula wër kaaba gi te wër kaaba gi tawaaf boobu noonu salaa la li yonent ma ne saaf saaf wax sauf que dañ cee permettre wax julli la suuf que dañ cee permettre wax moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne kenn du ko wër lu nga am laab xanafi yi ñoo ne non du ci ponk du ci farata ci tawaaf que ne il faut nga am laab ñoom ñoo jàpp loolu waaw léegi euh, mooy kon loolu la mooy kon manu parce que règle yee tax comme que manu koo def te il faut bu umra ndax bu umrawul après gars yi dañuy dem Arafat neuvième jour bi dañuy dem Arafat bu jógee Arafat dañuy dem dañuy dem fan euh, buñ jógee Arafat Muzdalifa après ñu jóge foofu jaar ay Mina après yooyu jour tabaski ji liñ naan jour tabaski après jaar dem def ifada ak yu mel noonu mooy ne bu boobaa dañ naan ndaw si yow ni ngay def mooy ma man sa sa sa sa sa sa armal bi sa ski bi umra gi manoo ko def léegi parce que mënoo wër Kaaba gi noonu waaw boobaa mooy loolu exactement moo daal sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha yonent bi alayhi salaam ne ko da'i haj eh, umratik ne ko kon tegal sa umra yi waaw loolu nag Hanafiya yi dañ ne da'i boobu mooy wane ne moom da koo annulé mooy foofu la yem alors que waa jumhur dañ ne déedéet déedéet waaw léegi en tout cas luñ ci man di demee mooy kooku li ma la bëggoon wax mooy ndaw soosu man na koo dal kii ifraat tamit ki nga xam ne jàkk moom dafa defoon kii rek ak kese bu ñëw ba foofu am temps mais man xaaral ma kii rek ma ma ma umra léegi kook nu muy def parce que mii xat ba jóge na fëta armaalul woon loolu armaalul woon ne day day day daan day day umra ak kese la waxoon ñëw na fii bëgg ak nu muy def bu boobaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog Sayyidatu Aïsha xadis mu ngi ci saxiixay ni moom lañ lay wax noonu moo demee ci kitaabul xajj boroom xam-xam kitaabul xajj saxiix imaamul Buxaari saxiix imaam Muslim rahmatullahi alayhi di nga fa fekk xadis boobu muttafaqun alayhi léegi yonent ma lay saar saar Sayyidatu Aïsha moom li ma expliqué nii ne ndaw si lool mën na koo dal looloo ko dal taxitis taxitis ngeen di wax taxitis wala lu mel noonu looloo ko dal yonent ma lay saar salaam ne ko defal li kii aj di def yépp sauf bu laal. Euh, mbir mi xam nga bul bul bul wóor kaaba gi kanta parce que euh, bon nañ yam ni nañ continuer voilà parce que léegi bi mu ñëwee bi nga xam ne nag ci lañu mooy aj gu mujj mooy aj gi ñu war a gis aju yonent bi alayhi salaam yooyu yëpp dinañu ko gis mais pas gi yaatal parce que defoon nañ zaarul xujjaaj quoi moo tax bëgguñu tamit ci siira bi loo xam ne jotoon nañ ko def ba pare di ci étaler waat bon mooy man na am njariñ te tamit man nii di wax ak yéen bu ma doon defaat zaarul xujaaj ni ma ko defe woon du ma ko defe noonu dama yàq ma ne la non affaire bi du lool kese siira bi képp bu ma ko doon defaat bu ma tàmbali woon au début du ma ko defe waat nii ma ko defe waaw moo ndax affaire yi ay méthode laaj ak tamit yow am na yoo xamante ne méthodologie la lu nekk ak li mu laaj zaadul xujjaaj bés bu ma ko ma bu buñ ko doon defaat bu yàlla defoon ñu war ko defaat insha allah mooy ci wàllu aj gi mais du mel ni bële mooy bii day gën a yaatu lool masha allah mais sauf que loolu moom dañoo taxul a jóg parce que defoon nañ lee foog naa ne fii kifaaya doy na waaw fiihi kifaaya doy na ko quoi loolu foog naa doy na léegi euh, parce que buur yàlla lool la <laughs> al musawwir moo ñuy wan ay meloom yi ay kiiwam yi mooy lim lay wan tey ak lim lay wan suba du bokk voilà loolu la waaye tekkiwul ne mooy masala ya léegi yooyu yëpp lañ changé léegi demeetul noonu déedéet mooy méthodologie bi day gën a yaatu ci loolu voilà lool kese laa la bëgg a wax mais tekkiwul ne masala yooyu mooy ak njuumte rek a ci ne déedéet du njuumte de waaw bon léegi <laughs> léegi mooy euh, euh, lu ñu doon wax mooy sayyidatu Aisha radiyallahu anha looloo ko dal léegi mu arrêté aj gi mu arrêté umra gi dugg ci jëf aj gi biñ paree aj gi mu ne mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent mi alayhi salaam nee na ma ne yonent salaatu salaam mais nit ñi dañuy ñibbi seen kër yi ñu war a ñibbi mu ne mais hein moo tax mu ne falammaa qadayna al-hajj boo dama ne yonent mi alayhi salaatu salaam waaw hein hein bi ma paree biñ paree aj gi damaa wax yonent ma ne saaf saaf ne ko mais nit ñi dañuy ñibbi ak ak ak ak ak umra séparément man nag ma parce que après mooy bii nga xam ne ci la set di def jëfu aj gi da cee dugalaale ci biir jëfu umra ji loolu la ko yonent ma ne saaf saaf digal sauf que moom moom li mu plaindre mooy bon. loolu mooy benn ak acte la def te bari jëf ci aj dafa baax léegi moom nit ñi est-ce que nit ñi dañuy ñibbi surtout nga xam ne dañoo ñëw umra ba pare aj mu ne mais est-ce que nit ñi dañuy dem ak aj ak umra man ma dem ak aj kese waaw yeneen saa salaam nag ne ko moo tax mu ne fa lamma qadayna al hajja arsalani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma abdirahman ibn abi bakr ila tan'imi fatamartu fa qaala hadihi makaana umratiki voilà muy xadiis sayyidina urwa radiyallahu ta'ala anhu an aishata radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne bi ñu paree ak gi yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ma ko waxee loolu lim def dafa woo sayyidina abdirahman ibn abi bakr sama frère la woo man Sayyidatu Aïsha mooy ko jam euh, ko armaalam koo xam ne man naa nekk moom man naa wéet moom ndax frère am la Sayyidna Abu Bakar moo leen bokku jur voilà mu woo ko ne ko léegi kon àndal ak moom nga yóbbu ko ba ak Tan'im bu ko defee mu armaale foofu ñëw ngir umra Imam Ibn Qayyim nag rahmatullah alayhi dañ naan ko nag nit ñi foofu lañ ko jële du jëfu yonent mi alayhi salaam bii nii bii nii jóge Jordaan dem fële moo tax parce que euh, mooy dafa am lu ñu naan alxillu ak alxaram alxaram mooy Makka foofu noonu fu sanctuaire foofu sanctuaire boobu mu am alxill fi nga xam ne nag mooy en door de foofu foofu nag yi ci gën a jege mooy ay Xudaybiya Tan'im ak Jiraana ak yooyu noonu yooyu nag nit ki nga xam ne dafa nekk biir Makka lu mel nii dal ko comme li dal sayyidatu Aïsha mu bëgg a umra wala xam ne ifraat kese la defoon mu ñëw ba foofu war a bëgg a umra kooku dañ naan ko demal ba ca at-Tan'im wala demal ba Ji'rana wala demal ba Hudaybiya nga armaale foofu bu ko defee nga daal di armal pour umra mën a ñëwaat loolu nag kenn jëlewu ko fii yonent mi alayhi salaatu salaam ko fa dafa jóge Taif dem jaar Ji'rana armaale foofu dugg foofu foofu kenn jëlewu ko foofu ñu ko jële ci hadith sayyidatu Aisha te yonent bi alayhi salaam ci boppam moom moo ko digal kon nag ne yonent bi alayhi salaam ko bien sûr defu ko tamit kenn ki sahaaba yi ko moo tax am na feneen am na feneen ci zaadul ci ci ci zaadul ma'ad imaam Ibnul Qayyim lii la wax xoolal imaam Ibnul Qayyim wax parce que moom euh, dane imaam Ibnul Qayyim dane rahmatullah alayhi Eh, innahu lam yanqul annahu sallallahu alayhi wa sallam i'tamara muddata iqaamatihi bi makka qabla al-hijra wala i'tamara ba'da al-hijra illaa daaxilan ilaa makka walam ya'tamir qat xaarijan min makka ila al-hill thumma yadxulu makkata bi umra kamaa yaf'alu an-naasu al-yawm wala thabata an ahadin min as-sahaaba annahu fa'ala dhaalika fi hayaatihi illaa 'aa'ishata wahdahaa xoolal Ah, en man lii moom a gin a jaaxal ci waxu ci imaam Ibn al-Qayyim mooy xam nga borom xam-xam noo man di toll man nga am na loo xam ne mën na la rëcc mais mooy mbir mi moom affaire yi dafa yor ñaari dalil yépp <laughs> mooy gis na la li gis na lii ba pare mu déduire ci ne kon nit ñi mu ne xoolal <laughs> mu ne <laughs> mu ne innahu lam yunqal kenn toxalul annahu ken yonent bi alayhi salaam i'tamara dafa armal dafa dafa dafa def umra muddata iqaamati bi Makka qabla hijra avant hijra gi mooy bi mu tàmbalee di woote laata hijra gi to mooy toxaluñ na yonent bi salaam daal di nay umra hein waaw mu ne walla tamara ba'dal hijra te tamit laata hijra muy gàddaay di dem Medina tamit gàddaayul hein ba'dal hijra ginnaaw bi mu gàddaay illaa lu dul daaxilan ilaa Makka lu dul dafa jóge biir Makka di dugg dafa jóge ca biti Makka di dugg biir Makka comme Hudaybiya comme Ji'rana comme tamit bii ñëw te ñu war ko gis ci biir ajam gi mooy dafa tout le temps ci biti la génne di dugg biir Makka walam yantamir xatt masula armal mukk masula umra mukk moom alayhi salaam ah, xaarijan min Makka ilal xilli génn biir Makka di dem ci alxill mooy bërëb yi ñu la waxoon à part sanctuaire Makka bi ci biti en dehors de loolu la ñu naan alxill fi nga xam ne yenn yu bari dañ koy mooy yi ñu xaraamal biir Makka yooyu day daggan foofu. mu ne foofu dem ba foofu comme comme ay Ji'irraana ay Tan'im ay Xudaybiya mu ne loolu kenn solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam masula armal génn jóge biir Makka dem ba foofu. duggaat biir Makka ngir armal armal euh, foofu ngir ma ñëw umra comme ni ko nit ñuy defe tey mu ne lool saxul ci benn saxaaba kenn ci saxaaba yi ci dundam ne def na lool lu dul Sayyidatu sa moom képp waaw mais wax ji dañ naan la mais Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha xoolal wax bii nga boole ko wax bi mu wax sànk ne kenn bi nga xam ne awaamu naas yee koy def nga xam ne kenn defoo kenn sopp ko kenn kii dañ naan la mais yow mooy moom ci boppam nee na Sayyidatu Aïsha def na mais Sayyidatu Aïcha lan la ko def te Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha mais ni mu def noonu noonu la doon def saa bu fa demaati woon mooy Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha kan moo ko wax yonent bi alayhi salaam moo ko wax woo frère am Abdurrahman Sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr ne ko àndal ak moom ba Tan'im bu demee foofu mu um mu armal ngir ñëw mën a wax mais loolu ban dalil moo ko gën a kaw mooy même bu dee dañ naan yonent bi alayhi salaam ci boppam defu ko mais moo ko te amruhu sallallahu alayhi wa sallam ka fi'li li mu digle comme li mu def bu dee ni def la joo xam ne mooy jëf juñ ko war a royee moo ko digle <laughs> moo ko digal Sayyidina Aïcha defal yónnee ko tas frère mu dem jóge biir Makka la jóge moom même bu dee ne Sayyidina Aïcha sàmm ba su la jóge biir Makka génn ba Tan'im wala foofu di armal di ñëwaat umra mais digle na ki mu gën sopp ci kaw suuf bi mu ko waxee kan nga gën sopp ci nit ñi dana Aïcha góor ak jigéen ñépp la ci yemale liñ ne laa déedéet déet sayyidatu gisoon nañ xadiis boobu sayyidina euh, sayyidatu kan sayyidina Amr ibn al-As mu ne anoo ah, góor ñu la mu ne abuha bàyyam waaw moom la ko digal ne ko defal bu koy digaloon ki mu ko mënoon a digal saxaaba yi c'est pareil radiyallahu anhu mais pour wan la ne mais kon yonent bi alei satu salaam digle na ko sunnaam la moo ko digle moo ko digal sayyidat Aïsha boole ko frère am ñu dem jóge biir Makka ginnaaw bi mu ajee ba pare mu dem foofu ngir mën a armal ñëw umra duggaat ci biir mais même buñ ne kenn ci saxaaba yi gisuñ mu def ko mais sayyidat Aïsha def gi ñu ko def ci digalu yonent bi alei satu salaam loolu doyul loolu kan mooy ut beneen dalil à part ça comme ki jóge Tan'im génn biir Makka nekk fa comme li daal Sayyidatu Aisha dal ko mu dem ak ki nga xam dafa aj ba pare aj kese la def bëgg am taani damay umra kooku dañ naan ko defal noonu ndax laka fiihi salaf wa huwa sunnatu rasulillah loolu mooy sunna yonente ba sa sa moo ko digle nan lañ mën a wax kii def loolu ne kii am mii la ñi ñi ñuy def ñi xamula ko mën a ñoo koy def ah, <laughs> ah loolu yéeme na moo tax lu yéeme la ci wax Imaam Ibnul Qayyim bi waaw lu yéeme yéeme la voilà loolu lu yéeme la waaw te tamit mooy bu ñëwee ci foofu dañ ciy jànge ne sax umra ñaari yoon ci benn voyage dafa mën a nekk parce que sayyidatu Aïcha dafa umra waaw dafa xiraat après bi bi mu kiiwee ñu ne mu ne ko tegal sa aj gi fii parce que manoo sa umra gi parce que dafa gis baax mais après ajam gi ajam gi bi muy def acte aj yi la dugalaale acte umra yi te teewul après dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy ñibbi ak benn aj ak aj ak umra man may ñibbi ak aj kese yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal ko mu ànd ak frère am ngir mën a dem armaali ci Tanayim daal di dugg si waat ngir mën a lan ngir mën a ngir mën a umra mooy kon ndaxa def umra ñaar yoon ci benn voyage noo tax masala boobu boroom xam-xam yi di di wuute nga xam ne ñenn ñi dañ koy bañ naan umra rek loolu rek am na yoon nañ ne no umra ñaari umra ci benn at am nañu koy sit wala duñ gis ne lool mais loolu lu mën a ne la kër yonent ma ne saab defu ko mais digal na ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha voilà loolu la ñaari yoon ci benn weer ci weeru Dul Qa'da googu ñu ne kon loolu lu mën a nekk la léegi nag ana dalil après lii loo xam ne dalil kuy laaj dalil à part ça mooy dalil bu rëy nii nan lañ mën a laajale ne mooy amul moo gë mooy yonent ma lay saa saam ci boppam moo ko digal lool la léegi daal eh, moo tax parce que ñeneen ñi dañ naan la non tawaaf bi di tawaaf lu bari moo gën mais dañ naan la mais di tawaaf lu bari it yow boo waxee lool même bu dee ne lool ñépp ci d'accord hein que ni lu bari moo moo mooy yool gu baree ci ne boo nee Makka am temps yi ginnaaw bi nga defee nga war a def de bari looy tawaaf. mais loolu yonent ma lay saat saam kenn tamit toxalul ne lu dul ñetti tawaaf rek la def waaw tawaaful qudum tawaaful ifaada tawaaf bi nga xam ne mooy bi nga xam ne mooy alwadaay tàggatoo te pourtant lam fa ne kenn toxalul ne tout le temps da doon tous les jours mu demoon tawaaf te pourtant boroom xam-xam yépp d'accord nañu ne tawaaf lu bari loolu yiw gu baree ci ne daanaka moo gën sax waaw léegi est moom kon toxaluñ ci moom loolu dañ naan kon léegi baril googu noonu kon du di ko baril affaire boobu noonu nekkul li nga xam ne mooy lu gën kenn waxu ko kon waxu ko moo tax loolu daal moom moom moom moom lu mën a nekk la nit mën naa dem ifraat ba pare aj ba pare après dem umra ji waaw dem ba dem ba Tan'in daal di Tan'in wala Ji'rana sax bu ko neexee wala Hudaybiya daal di armal ngir ñëw agsi loolu la voilà léegi nag sibéer gi nga xam ne moom lañuy ñuy nettali comme ci imaam Maalik mu imaam Maalik ne ci benn aj ak yu mel noonu ci benn ate benn at loolu insha allah li gën a dëgër mooy loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk que ne loolu mën naa nekk rawatina waxu imaam Ibnul Qayyim bi ne loolu awaam yi def loolu du awaam yee koy def loolu ci sunna la tebu même bu dee awaam yi wax naa la de toute façon julli sax awaam yi dañ koy def mais mooy waxewul angle boobu quoi dafa bëgg wax ne lii ñi xamul ñooy def lii mais dañ naan ko déet ñi xamit dañ koy def te yone yonent bi alayhi salaatu moo ko digaloon Sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha kon sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam ne nit bu demee foofu bëgg umra Makka mu génn ci ba ci biti daldi ci eh, daldi armal daldi ñëw ngir mën a eh, insha allahu taala ngir mën a umra insha allahu taala